ñooy ñi nga xam ne rabbahumul Mustafa wa kafa ñooñ la yonent bay saasaam yarta ko mu yar doye ñu mën am xadiis yu baax ah ñoo mën a tax ñu ñu am alquran ci ñoom la ko borom bi jàllal du ñuy caaxaankat du ñu ay fokat te ñooy ñi gën a sell xol li Ibn Mas'ud wax inna Allah ixtaara ashaaba Muhammadin yawma ixtaara nabiyya mu ne yonent bi suñu boroom dafa tànn yonent bi alayhi salaam saxaabaam yi muy ànd ak yi ànd ak moom bés bi mu tànnee yonentam ñoo gën a sell xol ñoo gën a xam nit ñi ñoo leen ëpp xam-xam ñoo leen gën a jege yàlla ñooñu la tànn ngir ñu ànd ak yonentam alayhi salaam te ñooñu ñoo yar taabi'i yi te taabi'i yi ni ñu jàppoon l'islam kenn jàppawu ko seen gannaaw ak ñoom ñu ñu yar ñooñu nga xamante ne nii baax ñoom lay roy waaw ñooñ ñi nga xam ne hadakumullah seen xaq la ñu waxoon ci yonent lañ suñu war a waxoon ci yonent yàlla yu saa saam dafay dëgg ci ñoom ulaika alladina hadahumullah fa bi hudaahum muqtadin waaw yow tam siy dégg man nii wax yow miy dégg képp kenn walladina jaa'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman waaw as-saabiquuna al-awwaluuna mina al-muhaajiriina ñooñu ak ñi ñu yar ñooñu ñooy salafi képp ku baax tuddal Serigne boo ma di tudd Cheikh seen sang yonent bi alayhi salaatu salaam te xam ñor te ñooñu salaf meluñu lu dul yonent bi alayhi salaatu salaam melo Dunays al imaam radiyallahu anhum waaw ñëpp nag ñëpp ak Cheikh Abdul Aziz ad-Dabba ak Cheikh Ahmad at-Tijani ba ci ay Cheikh euh, al-Haaji Omar al-Fuuti ba ci ñii ay ñoom Sëriñ Tuuba ak ñoom Seydi Haaji Maalik radiyallahu ñoom ñëpp ñoom lañ doon fexe mel ni ñoom mu yonent bi alayhi salaam te ñeemu yor rey yu roy moo leen defar léegi nag kooku du salaf yi salaf yi lañ ay salaf yi lañ ci côté boobu ñoom ñëpp ñi ma fi tudd ñëpp waaw al imam ash-Shaadili ñoom ñëpp ay salaf yi lañ ñoom ñëpp Seydi El Hadji Malick salaf la ci côté boobu Sey Sëñ Tuubaa salaf la waaw ñoom ñëpp mooy li ñu bëggoon mooy teg seen tànk fi ko yonent bari saa saam tegoon ak ña nga xam ne ñoom la yem loolu moo doon seenu dund ta loolu lañ fi newoon léegi nga dégg ay kaccoor yoo xam ne ñuy woote woo ah, ah naan ñooñ ñooy ñi ñii la ñooy seeni référence naan ñenn di di wootewu naan ñooy seeni taalibe di dugg nit parce que salaf yi la quoi ngir lan parce que pour ses intérêts yoo xam ne yu mondains waaw di jàppale koo xamante ne nii lan la lan la fi def yàq kese ay laykaar ba mu laykaar yoo xamante ne nii lépp lu yàqu ci réew bi ci ñoom la jaar ñuy appuyer ñooñu buñ gisee ku nar a baax ñu ne bu doo waaw loolu la ne amoo droit yow en tant que jullit bi su voteel ku la neex amoo ci droit amoo ci droit boo ko defee diñ ko layoo sa borom da ngaa foog ne ah <laughs> dama la neex boo demee garaawul vie privée vie publique jullit du ko yàlla ay yàq ay yàq sabul insaanu an yutraka suda la borom bi moo nit ki daa foog ne dañ koo bind rek bàyyi ko muy wëndal waaw l'islam amul dara ay jullit bi lu dul boo ko waaw nu may waxe ni may tooge ni may wo ni may jullee ni may génne ni may sama relation nit ñi sama ni may commercer ni may liggéeyee fa may liggéeyee nu may kii bu ma demee ci toilette yi bu ma demee di sangu ji l'islam da koo canaliser léegi dina la wax boo demee ci toilette bi nan ngay def sax bàyyi la yow nan ngay fale ji wala yaa billah ñun dañu dul wala la moo tax bu boobaa dañ ñëwaat ci li ñoo irtikaabu axafu dararay waaw boo gisee foo xam ne de toute façon kenn doxalu fi sariya bu boobaa candidat yi taxaw boo xam France ak Sénégal ak beneen réew ci yow li nga mën a def mooy nga xool kan moo ci kan ak faram ko ci la l'islam bi di ci lay tane lay l'islam ci lay tane waaw moo gën ci l'islam moo gën ci way gëm yàlla yi nga fal kookee waaw boo demee fa yàlla am nga lay mais ku fal ngir leneen yow boo damay ragal nga dugg ci yi yorent may saa saa waxoon te ñu rappelé ko sànq ñi borom bi mere bi ñuy gis ñett ñi nga xam ne boroom bi da leen a mere waaw du leen xool yow mal xiyam du leen sellal te dañ am buggal mu tar wax nañ la ci riwaaya yooyu ñu doon wax ne ñett du ñett yim liñ kese bari na bokk na ci koo xamante ni nii day jaayante kap imam jaayantewul ak moom ngir yàlla de leneen a tax waaw damay ragal nga bokk ñoom kon aslahana allahu wa iyaakum kon nag kon nag aslahana allahu wa iyaakum kon irtikaabu axafi dararayn noonu la yonent bay saa saam doxale kaw kaw bi <coughs> moo tax ni mu ci yépp ah bàyyi leen ko mu tuur ndox léegi beneen mbir moo xam ne dañ ko ci jànge mooy salaatul xaaqini parce que bul fàtte ne am na riwaay yoo xam ne dañ ne bon kaw kaw bi en kaw ko bi dafa julli ah dafa julli ñaari rakk ba pare ne <coughs> allahumma arhamni wa muhammadan wala tarham ba'dana ahada yonent way sa sam geste ko daal di muuñ ah laqad tahajjarta wasi'a waaw waaw dafa julli ñaari rakk <coughs> ba pare eh, ñaan yàlla ne allahumma e yow borom bi ci tur yu sell yeeg euh, euh, <coughs> melo yu mat irham nii maa ngi lay ñaan nga yërëm moom mu muhammada ak sayyidina muhammad wala tarham tabul yërëm ba'dana suñu ginnaaw ahadan kene beneen bi ighfir li bi mu jullee ba ñaan lool ba après ci la jóg dem ci benn peggu càkk ji daal di suuf ndox kon loolu man nga ne kon kaw kaw bi bi muy julli <laughs> dafa sax dafa safoon tuur ndoxa ah. léegi loolu mooy salaatul xaaqin salaatul xaaqin mooy masalaa julli bon loolu dañ koy brosser noonu kese <coughs> ki nga xam ne day julli waaye bëgg na lenn ci ax ba say yi mu def ko waaw waaw te yooyu yeneen way sa san da ko doon tere <laughs> bu kenn julli bi hadrati ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al akhbathan waaw yeneen way sa san dane <coughs> bu kenn julli ah bi hadrati ta'am fekk ñam ñu teg ñam bi mais à condition que attention waxtu julli wi mu permet mu gudd boo fi lekkee waxtu julli wi du génn loolu la walla loolu la ça veut pas dire ko voilà comme taagu no voilà nañ lekk léegi ñeen di lekk ba waxtu wi génn loolu man na ne waaw waaye bu dee lekk la koo xam ne da lay ataale waraay bi waxtaan bi dem neneen jullit déedéet du loolu tamit te mooy lekk boo xam ne yow bu dee da kàbbaar di julli sa xel mi yëpp da ne moo tax léeg-léeg boroom xam-xam yi rahmatullah ñu ne nga jël ci loo xamante ne dina la mën a téye dina tax sa xel dal nga door julli ji boo paree nga àggale waaw en tout cas bu dee waxtu yu gudd na en tout après waa ji mën naa lekk après mu daal di julli ji. la ta'ama ndax yow julli doo ci am lu dul la nga xushon la nga ci teewlu problème bi loolu lay dindi voilà loolu lay dindi mooy boo fi nekkee di julli ba pare ganaar gi <laughs> li maire bi nettaloon ne benn sëriñ ko doon moo ko doon nettali quoi <laughs> waaw ne benn sëriñ ko doon nettali <laughs> man loolu ci maa ngi ko doon dóor a dégg wala boog masuma ci bàyyi xel mën nañu teg <laughs> reer ba ma ma añ ba ganaar la woon daal <laughs> ganaar bi bu baax buñ defar ñuy wax naa na dañuy julleem dañuy woor xaw ma nag nag nettali boobu ab léeb la gine nuru wala boog réalité la loolu maire ab arhamukallah maire ba daal moo ko doon nettali taa yële <laughs> benn maire ne Serigne diw daal la wax benn Serigne bu gaay xam moo ko doon xaw ma nag affaire bi man xaw ma ko amaana ñuy dégg ñoo ma ci gën a nekk au Japon parce que man vraiment euh, suivre ma yenn yi bay xam lu kan wax ak lu kenn waxut voilà <laughs> bon léegi daal mu ne ñu teg reer bi xaw ma en tout cas plat bi ñu naan ndax dañuy julleen dañuy julli ñu ne <laughs> finalement dañuy julli waaw <laughs> ñu dem bay julli rek dañu kàppaar rek muus mi jóge nee rek yenn ganaar bi te benn ganaar la woon ci digg ndab li rek dem ak moom. xaw ma nag gars yi eh, xaw ma dañoo dagg julli wala biñ jullee ba pare biñ jullee ba pare la ne bon léegi nag mu ngi nii problème bi mooy <laughs> ñàkk nañu ganaar te ñàkk ñàkk nañu res te ñàkk nañu julli mooy julli ji suñu xel mi yëpp waaw waaw mel noonu daal waaw loolu yëpp eh, l'islam loolu par exemple yonent way sa sa am ne woon laa xadrata laa laa <clears throat> salaata bi xadrata wa huwa yudafi'uhu al akhbathan te déet fekk ñaar yi nga xam ne ñooy al ahbasaan mooy tuur ndox wala dem àll yi ñu ngi koy jañ ñu ngi jañanteeg moom ndax xusumo gi day dindi mooy kooku du dal ci julleem te du li muy tari sax man na pare du xam lu mu tari waaw te woon ci ku gëmmentu xikma boobu day dë day gëmmentu taxaw di julli mu ne déedéet na arrêté parce que mën naa dem jàpp ne day sant yàlla di tudd yàlla di bàkk yàlla fekk mu ngi saaga boppam mu ngi ŋàññ boppam na dem ba nelaw yi day loolu it moo fii wayam mooy loo xamante ne ni yow du loo programme toog di waxtaan di waxtaan di veillé ba fajar gi jëkk dara bon yeneen saa salaam waxoon na quoi ah, kon nag naa dem tëddi te yow boo tëddee 15 heures nga yeewu loolu waxi caaxaan la léegi nga def naan fajar gi yaa ko tay nga naan la yaa ko tay loolu taxam nga ne waxuñ la loolu voilà kon wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan te waa ji di julli fekk ñaari eh, eh, sobe yooyu. nu ngi jañanteeg moom muy dem àll wala li nga xamante ne mooy tuur ndox mooy xayta yi non xayta yi mooy dem àll yi wala mbéewal yi léegi loolu kon day wane lan kon xalaat salaatul xaakim yonent bay saasaan da koo tere waaw kon bul julli fekk yow <coughs> yaa safa dem tuuri àll wala tuuri ndox pourtant kaw kaw bi dama julli ba pare <coughs> daal di <coughs> daal di ñaan dem tuuri ndox loolu te yonent bay saasaan neew ko eh, yow ah yow yow yow yow yow sa julli ji sànk sax kon baaxul yow nekk da ngaa da ngaa a kii da ngaa <coughs> dem dem dem léegi léegi nan ngay dégg bi mu dañ naan mbir mi leen la daa am teqantal quoi parce que euh, nit man ngaa am <coughs> bu dee bu dee dafa nekk ax basaan yi mooy da nga safa dem toile moo xam xayta ji wala mbéewal tuuri ndox wala dem àll loolu bu dee dafa dafa pressé lool ba nit ki xam nga nit day gis ñoo xam ne taxaw di cëppi cëppi waaw di cëppi cëppi ndax dem bay dugg rek am ku nekk ci toilette bi. hee ñu ñu nekk fa boo leen boo soree ne nag naan waa saa li muy fecc ndeke feccul mbir yi mbir yi lay lay lay kii ngir mu bañ a génn quoi voilà di di di cëppi cëppi noonu di cëppi cëppi eh, ba waa ji bu ubbee rek mu daw. daanaka léeg-léeg bala moo bu dee fu muy toog la chaise anglaise sa affaire yi commencé génn. wala lu mel noonu wala akraman wa iyyakum kooku par exemple yow boo tollee kooku di julli kooku ñaan kooku moom julleem dañ kooku julleem baaxul waaw kooku moom déet parce que kooku non seulement day def ay gestes yoo xam ne bokkul ci julli waaw di cëppi cëppi di cëppi cëppi te julli euh, euh, yonent may saa saam dana uskunu waaw dal leen ci julli yow bu dee ne ñi nga xam ne dañ doon toog saxaaba yi radiyallahu di yëkkati seen bu ñu toogee di di taaya di yëkkati seen loxo yi doon loolu la leen maa li araakum rafi'i aydikum ka asnaami bu'tin shamsin uskunu fi salat waaw loo ma gis leen ka aznaabi ka aznaabi euh, euh, euh, buhmin shamsin uskunu fi salat bu dee yow ñoo xam ne seen loxo yi lañ doon yëkkati bu ñu asalaamaaleykum di yëkkati noonu mooy comme ni nga xam ne ñu bari wolof yu bari noonu la ñuy jullee ah. asalaamaaleykum bu ñuy def asalaamaaleykum seen loxo bi bi ñu teg seen seen seen seen oom bi ñu toog bi ñu toog ci suuf ñu ñu daal di koy wëlbatiwaale loolu la yeneen saa salaam wax ne loolu la ma gis ngeen di yëkkati seen loxo yi noonu comme ay geenu geenu fas yoo xamante ne ay mooy bàyyi ma yoo xamante ne euh, man ñu wax mooy bàyyi ma yi ah uskunu dal leen ci julli yow bu dee kon la wax lan ngay waxati koo xam ne day cëppi cëppi day cëppi cëppi bi julli di cëppi cëppi ndax daa bëgg dem tuuri ndax kooku bu àggee foofu kooku julleen du baax waaye bu dee ki nga xamante ne loolu yàqalu ko leneen <coughs> même ku dee ne dina yóbbu concentration parce que attention concentration ci julli du farata parce que bu doon farata ah man de saa bopp laa waxal ma suturaal sa ah, ma suturaal sa bopp <laughs> <laughs> waaw waaw waaw way ñu ne la xusuur gi saa yi farata la ci julli ji ah ban ah ban julli la <laughs> yàlla lay nangu <laughs> loolu de question la bu may laaj <laughs> waaw waaw mooy bu dee ne waa ji àggul foofu te tamit mbir yi du toq bu dee ay mbéewal la di toq wala muy def ay gestes ay ay comme yi ñu waxoon sànq yoo xam ne moom ku gis sax sori ko day foog ne ciy julliwul bu dee yooyu yëpp àggu fa ah. mu julli ba pare jóg ndànk dem wala mu waaxu dem loolu julleem manul ne julli ji baaxul voilà loolu la ñuy dégg waxu <laughs> kii muy san ci gàttal salaatul xaatimi léegi beneen masala <coughs> ba léegi eh, kon eh, buñ àggalee daawuhu waaw li yaqa'u fiihi fa qaala an-nabi sallallahu alayhi daawuhu kon gis nañ loolu ah waaye wa ariqu ala bawlihi sajla pare yonent bi saa saam ne léegi sotti leen ala bawlihi ah ci tuur ndox am yi li nga xamante ni mooy sajlan min ma aw zanuban min ma satala goo xam ne ci ndox wala li nga xamante ne mooy euh, euh, euh, baat bu fees tell alhamdulillah ak li nga xamante ne nii mooy ndox léegi nag fii nii yenn masala fiqhiya yoo xamante ne am na fi mooy xadiis bi ku mel ni Shafi'i yi rahmatullah alayhi dañu ne xadiis bii dañ ci xam ne ndox sobe sobe déglul nag déglul <laughs> déglul waa sobe bu fekk fee ndox am ndox moo nekk nii ndox comme bool wala satala nga jël sobe ay mbéewal am saw def ci par exemple ak loo xamante ne sobe moo nekk ci suuf nga jël ndox sotti ko ci ñu ne ñaar yooyu bokkuñu am na wute waaw mooy wurudun wurudun najasati alal ma ak wurudul ma ala najasa ñu ne loolu wute na ñoom ñoom kese ci fuqaha yi ñoo def différence boobu parce que bu dee Maliki yi ak Hanafiya yi Hanabila yi defuñ loolu defuñ différence boobu yi ñoo ko def ñoom dañu ne xam nga yeneen ci may saasaam doon wax ne idaa balagha al-maa'u qullatayni lam yahmil al-khabas waaw <coughs> borom Bulughul Maram ñu al imaam eh, eh, Ibn Hajar al-Asqalani indi na ko ah muy hadis ibnu Umar comme ni nga xamante ne noonu la ko as ashaabu sunan al arba'a ñoo ko solo al imaam ibnu Xuzayma it daal na koy solo wéral ko mu ne yeneen tubaab ibnu Umar mu ne yeneen tubaab saa saam nee na idaa kaana al maa'u qullatayn lam yahmilul xabas am ci beneen riwaay lam yam gis ndox bu matee qullatayn qulla ay bâche la yu ay kii ndab yu rubia yu rëy yu ñu doon def ndox bu dolee noonu ñaar dootul yenooti sobe. benn bi dootul sobee léegi nag ñu ne kon noonu la ñuy xame sobe bu ba euh, lu bari ak lu tuuti bu dee ne ndox mi matul qullatayni buñ ci sobe demee da koy sobeel bu ci sobe duggee da koy sobeel alors que bu dee ëpp na ko mooy lam yan gis mooy lam bu boobaa nag bu ko ëppee mooy kon dootu ci amati effet <coughs> ñoom loolu lañ wax muy Shafi'i yi Hanabila yi Hanafiya yi ne non non non non non xullatay dafa tuuti il faut mu nekk mustabhir ndax beneen xadiis bi nga xam ne moom la yonent bi saa saa am ne euh, laaya yabulanna ahadukum fil ma'i ad-da'im alladhi la yajri thumma yaghtasilu fihi mu ne laa yabulanna bu mu ngallawaay bu mu tuur ndox fil ma'i da ahadukum kenn ci yéen fil ma'i da'im alladhi la yadri ci ndox mi nga xam ne dafa takk stagnante bi nga xam ne du daw ginnaaw gi mu siy sangu ñu ne du daw boobu nag mooy affaire bi bu dee day daw mooy ma'un mustabhir bu bari boo xam ne boo yëngalee côté bii boo taxawee benn tafes bi yëngal ondu yi daanaka du àgg beneen bi waaw <coughs> boo yëngalee fii fële du yëngatu ñu ne loolu bu dee lu nool lool la lool lool la ñuy xamee loo xam ne bu ci sobe duggee dootu ci am effet. Maliki rahmatullahi alayhi ne non non non yonent bay saa saam dana innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay hadis boo xam ne eh, eh, eh, imaam Ahmad daal na koy solo daal di koy wiral <coughs> rahmatullahi alayhi que ne non loolu amu fi ah. waaw. loolu amul euh, euh, euh, innal maa daal tahurun dafa laab tay laabalaate laa yunajjishu du ko du ko du ko du ko la du ko du ko sobeel shay'un dara waaw innal maa dafa ndax moom dafa am puissance nekk koo xamante ne nii day jañal boppam yi nga xam ne défendre boppam moom ndox waaw dafa laab tay laabalaate te dara du ko sobeel ñu ne loolu nag da koy booleeg beneen xadis bi nga xam ne moom la ne yonent bi alayhi salaatu salaam ne ndox du euh, euh, du du <coughs> bim ne euh, bi mu naan kii innal maa ko parce que dañu niroo waaw dañu niroog lii këree moom ndox dama nekk lu laab laa yu na jiwu say illa an ba mu des ah bu dee ne dafa soppeeku taamuhu aw riixuhu ah taamuhu aw riixuhu aw lawnuhu bi najaasatin tahbitu fiihi voilà innal maa'a tahuurun laa yunajjisuhu shay illaa maa galaba alaa riixihi wa ta'mihi wa lawnihi ci hadiisu Ibn Maaja rahmatullah alayhi waaw almaau tahiru illa an taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw lawnuhu bi najasatin tahbitu fii waaw ñu ne même hadis boobu bu wérul mooy loolu boroom xam-xam yépp ci d'accord sobe bu duggee ci ndox daal di soppi benn ci yii cafka gi wala couleur bi wala li nga xam ne mooy xet gi loolu da koy sobeel ñu ne nag Maliki yi rahmatullah ne lii nag mooy li nga xam ne lu leer la innal ma'a tahurun la najsu shay dara du ko sobeel loolu loo xam ne dafa ñëw ba noot ko sobe bi daa ñëw feeñ boo ko ñamee mu xe mu mu saf si wala xet gi wala li nga xam ne mooy melo bi bu boobaa ci lay sobewu voilà léegi nag loolu waa jumhur moom <coughs> mooy lii mooy affaire bi léegi nag sauf que Shafi'i yi rahmatullah ñoom dañ cee yokk affaire bi ñu la wax ne la nag ndox mi xam nga yi ñuy wax mooy sobe mooy dugg ci ndox mi mooy dal ci ndox mi waaye bu dee ne ndox que wax ji yëpp loolu la day wan bu dee ndox moo ñëw fekk ci sobe bi c'est pas la soxla woo mu nekk xulla tey ni parce que yonent bi alayhi salaatu salaam fii bi zanubin la wax te zanub mooy baag boo xam ne daa fees dell ak ndox waaw loolu moom matul xulla léegi ba mu ko ci sottee lool moo ko euh, euh, kii euh, setal ñu ne kon loolooy war ne am na différence mais ñeneen ñi defuñu benn différence waaw léegi benn affaire boobu beneen question boo xam ne ci wàllu fiqh bu fii ñëw mooy parce que am na riwaay yoo xam ne tudduñu ko woon wax nañ la yu bari tudduñu ko yenn yi am na yu yëkkati ba ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne yëkkati yi wérul yenn yi ay mursal lañu que ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam kat dafa digle woon ñu gas ñu ñu gas. kaw kaw bi foofu mu tuuroon ndox dafa digle ñu daal di koy wàq waaw wàq ko tibb suuf si sànni ko daal di fay def ndox loolu nag ci boppam <clears throat> loolu ci boppam la boroom xam-xam yi loolu bon ci gàttal riwaaye yooyu mursal yi wér nañu waaye keneen jël na ba ci yonent may saa saam yi wax yooyu yëpp dëgëruñu yooyu dëgëruñu léegi. Euh, ci kaw noonu moo tax boroom xam-xam yi xadiis yooyu tax boroom xam-xam yi wute waa léegi est-ce que dafa soxla mooy ngir ñu setal bërëb bu mel noonu comme mooy jàkkaay yonent bay saasaam loolu it il faut il fallait préciser pour koo xam ne euh, xamul ni mu demee wala jàpp na ne day jël image yu jàkka ni mu mel léegi ak boo demee jumaa yonent bay saasaam karo yeeg peron yeeg melul woon noona ah, suuf la woon voilà suuf la woon voilà kaw kaw bi fi mu doon taw suuf la woon ah waaw boo tax keroog laylatul bi ba mu doon wax te suba euh, dafa si doon ci foo xamante ni dafa amoon ban ak ndox ndox mi ci ban bi la si doon te ci jàkkaan bi la woon voilà léegi kon mooy léegi laaj bi mooy bu nee ne suuf euh, foo xam ne fu mel noonu ay mbéewal dafa dañ fa euh, am saw daa am ko fa saw wala yooyu akramanallah waa léegi nan lañ koy seetale voilà loolu mooy laaj léegi Hanafi yi rahmatullahi alayhi ne dañuy seet du la ñu ñëw rek tibb ko noonu ah. dañuy xool bu dee ne foo xam ne dafa nekk lu nooy suuf su nooy nga xam ne mooy mbéewal bi day mën a dugg ci biir te boo ci sottee ndox ndox mu bari bu mën a dugg ci biir loolu jarul bi euh, jéq waaw am na nag ñoo xam ne dañuy nettali ci Hanafi yi kenn rek ñoom dañuy jéqi jéqi euh, noonu mais non am na tekkan tekkantal buñ def mooy suuf si ban façon suuf la d'abord voilà mooy ban fa ban façon suuf la <laughs> bu dee ne suuf la soo xamante ne nii dafa dëgër dafa nooy boobu jaru dañ ki sotti suuf waaw dañ ki sotti suuf kantaa nag bu dee ne loo xam ne dafa dëgër bu boobaa dañ koy gas dañ koy gas parce que affaire bi du dem kon nag mu ngi noonu voilà kon loolu mooy li gën a boo déggee ku mel Imaam An-Nawawi moom dafa joyal waxu Hanafiya yi que ne ñoom dañ koy gas mu jeex waaye dañuy xool waaye li dëgg-dëgg mooy dañuy def teqantal entre nii ma la ko waxee comme ni nga xam noonu la ko al Imaam al-Hafiz al-Ayni Badruddin al-Ayni al-Hanafi leerale na ko noonu al Imaam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi alayhima kon euh, léegi. Euh, dañ ciy jànge tamit que ne mooy dañuy setal euh, foo xam ne daa am najaasa bil mukaasara moo jël ndox mu bari def ci loolu da koy setal da koy laabal moo tax yonent bi alay saab saab daal di digle ñu jël ndox mu bari daal di koy sotti ci lii nga xam ne moom la fi kaw kaw bi def te comme que day naan affaire bi day dem jaratul def la waaw te kenn sartalu ci bu boobaa ndox mi day euh, suuf sa day naan day dem loolu jarul di tonni ak a wàq mu ngi noonu le <coughs> moo tax fi yonent bay saasaam li gën a dëgër waxul kenn ne tonnil suuf si waaw même bu dee am na xadiis yu koy wax mais loolu li ñu la wax sànq mooy loolu dëgërul wallahu taala alam